baabu taxrimi taswiri alxayawaani fi bisaatin aw xajarin aw sawbin aw dirhamin aw diinaar aw mixaddatin aw wisaadatin wa gayri daalika wa taxrimi ittixaadi suurati fi xaa'itin wa saqfin wa sitrin wa cimaamatin wa sawbin wa naxwihaa wal amri bi itlaafi suura kon walillahi alhamdu wal minna euh, ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañu chapitre deux trois cent quatre bi doon wax baabu nahyi an tatayyur xadis biñ ci mujj woon gis moo doon xadis mille six cent soixante dix mu ne woon waan Urwata ibn Aamir radiyallahu anhu annahu qaala dukirat at-tiyaratu inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqaala ahsanuha al-fa'lu wa laa taruddu musliman bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna loolu nag ci lañu jeexale woon suñu ci sharaabi tome soixante onze tey walillahi alhamdu wal minna ñu war a ubbi tome euh, bi nga xamante ne mooy soixante-douze di ko tàmbale li nga xamante ne mooy yawmul isnayn mu yawmul isnayn di bésub lundi ci mois bi nga xam ne lañ nekk muy rajab muy le huit rajab mille hijratihi salawatullahi wa salaamuhu mu tombeeg le vingt bi madinati Villeurbanne al-faransawiya kon tey ñu war ubbi buntu boo xam ne chapitre boo xam ne ba léegi ci kitaabul umuur al manhiyi anha digga nañ ko fi ba ñuy gis li nga xamante ne mooy hadith numéro six cent cinquante yaa vay fatlikul euh, xaw naa jël ab diir waaye ba ñuy gis hadith buntu boobee gisoon nañu tige woon nañ masala yi jëm ci lii nga xamante ne nii moo doon chapitre soixante-dix-sept baabul ghadabi ida idan tuhikat hurumati shara wal intisaari li diinillahi taala bunt ba doon wax mer ki nga xam ne moom la jàmbi jullit bi ki nga xam ne ci toolu nit ñu sell yi la bokk bu ci bëggee bokk fokk muy mer bu dee ne dañoo xët xormaayu sharia xormaay ak di démbali diini yàlla ji li nga xam ne moo kaw te yéegul xadiis boobee di xadiis six cent cinquante mu ne woon wa an aishata radiyallahu anha annaha qaalat qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min safarin wa qad satartu sahwatan li bi qiraamin fihi tamathil falamma ra'aahu rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam hatakahu wa talawwana wajhuhu wa qaala yaa Aa'ishatu ashaddu an-naasi 'adhaaban 'inda Allahi yawma al-qiyaamati alladhiina yudaahuuna bi khalqi Allaah walillaahi alhamdu wal minna mooy bi mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci gàttal dafa jóge ci tukki bi mu ñëwee mu fekk euh, maa ngi muuroon sama benn. Euh, foo xam ne ci laa defoon ay bagages boo xam ne nag ni ma ko muure woon mooy sër ba ma ko muure woon malaan ba ma ko muure woon dafa amoon ay dessin dafa amoon ay dessin dafa amoon ay dessin léegi nag yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu ko gisee xar kanamam gi daal di soppeeku daal mu daal di jël mbir mi daal di koy yàq daal di koy xotti sir boobee wala mbalaan moomee wala rido boobee ba pare mu ne ko yaa aishatu yow aisha radiyallahu anha ashaddu an-naasi ñi nga xam ne ñoo gën tar ah, ah, mbugal yawmal qiyaamati bésub pénc bisub taxawaay ba mooy ñi nga xamante ne nii dañuy jéem a niru nirule li nga xam ne mooy mindul yàlla tabaraka wa taala waaw akbar waaw foofu waxoon nañ digge nañu ne loolu nag euh, dañ koy gis fii waaw dinañ ko gis fii li nga xamante ne nii mooy buntu bi ndax ci la approprié doon wax ci wàllu image yi lan mooy seen àtte desin yi ba ci photo yi waaye ba ci li nga xamante ne mooy image yi ngay gis ci télé beeg ak yooyu ak photo caméra yi ñuy caméra photo yi ñuy jël insha allah lii mooy buntam al imaamu Nawawi rahimahullah chapitre trois cent cinq mu ne ñetti téeméer ak juróom ci buntu bi euh, ci kitaabul umuuril manhiyyi anhaa mu ne baabu buntu taxriimi xaraamal gu ñu xaraamal ak taswi taswiiril xayawaan yi di représenter li nga xam ne mooy lu am ndundut la lu am ruux loo xamante ni daa am ruux nga koy dessiner wala di ko représenter wala boog di ko utal jëmm fii bisaatin moo xam da nga koo def ci li nga xam ne ab laltu la tapi aw xajarin xam nga loolu moom mooy nga ñëw dessiner wala nga ñëw utal ko loo xamante ne ciw xeer wala loole aw xajarin wala boo kiw xeer comme benn mur nga ñëw dessiner fa loole représenter loo xam ne ab xaj par exemple akramanallah wala am muus wala ak ganaar wala ab bëy wala aw fas wala nit doomu aadama ku mu man di doom ci ñoom waaw aw sawbin wala boo nga def ko ci yére yére boo xamante ne nii dañ cee dessiné ab nit waaw waaw léegi nag est mooy loo xamante ne dessin bu am jëmm la wala bu amul jëmm la loolu dinañ gis ci biir masala yi insha allah waxoon nañ la ba ñuy gis yi que ne est lay wax wala boog loo xam ne nit ki da koy def nga xam ne day bu day am takkandeer lañu la bëgg a wax waaw day am takkandeer est loolee loolee ci la wala déet loolu lay wax wala lële wala même dessin kese léegi mu ne kon ci kaw ab yére aw dirhamin waxoon nañ la tamit suñu pièce monnaie yi ñu yor wala boog billet de banque yi nga xamante ne nii dañ cee def ay nit waaw ku nekk rek fa nga ne billet ba nga yor moo xam franc CFA nga gis ñoo xamante ne nii dañ leen cee dessiné voilà wala boog dalasi bi wala li nga xamante ne mooy livre sterling ñu def fi la reine Élisabeth wala la reine Victoria wala le roi Charles wala yu mel noonu nga dem ci as-Saoudia nga gis ci kayitu bi banque yi ñu def ci al al Malik Abdul Aziz wala al Malik Ali Saoud wala ñu def ci ki nga xamante ne mooy Faysal al al al maliku faysal mooy ak yoo xam ne daal dañ koy gis wala al maliku fahd rahmatullah alayhim wala abdallah ben abdul ñoom ñëpp di banu abdul aziz radiyallahu rahmatullahi alayhim nga gis ñu dessiné leen ci billet de banque yooyu wala pièce de nag mu la aw dirhamin moo xam mbir ma xaraam gu ma xaraam ñuy représenter nit wala loo xam ne day dund lu am ruux la li nga xamante ne mooy ab pièce mu ne dërëm bi nga xam ne boobu ci xaalis lay doon aw dinaarin wala mooy xaalis pur wala boog dinaarin muy pièce boo xamante ne nii ci or la voilà moom lañ doon def nga xamante ne nii euh, dañ koy wax euh, moom lañ koy moom lañ koy kii ko waaw waaw moom lay koy euh, def na ko acca waaw léegi euh, euh, ñu wala boog loolu waaw pièce boo xam ne ci oor la léegi nag loolu mook suñu xa yi nga xam ne përëm la ak wala weñ la suñu pièce de doona mbeew la yi dekkatul or pur non ci la yooyu yëpp ndax ñoo taxaw seen place aw mi xaddatin mi xadda moo xam moo loo xam ne dañ fay teg xadda alxaddatu mooy lex mooy ñeganaay coussin la ko tubaab di wax mooy mi xadda wala boog loo xamante nii mooy mi xaddala nga xam ne dikk da koo jël ngir teg ko ci lex bi di ci euh, dëst di ci teg li nga xam ne mooy lex bi ngir man ko reposer wu bu tëddee lool muy teg mu ne loolu it xaram bu mu xaraam nit ki di jël loo xamante ne nii mooy dañ dañ cee dañ ci euh, dessiner dañ cee def dessin nga ñëw daal di jël lool eh voilà nga jël dessin boobee voilà daal di koy def ci loo xamante ne mooy lu nit kiy tëdd la wala loo xam ne lu ñuy teg bopp muy li nga xam ne mooy njeganaay waaye al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala foofu mu ne wa ghayri dalik wala yu mel nii lim la bëgg wax nag mooy lépp rek moo xam ci lal bi wala drap bi nga xam ne lal la wala rideau moo tax mu ne yooyu yépp bi tapi bu ñuy lal ci suuf wala xeer woo xam ne wu taxaw la ab ab miir wala loolu lépp wala ca yére yére nag bu la ko waxee mooy lépp loo xam ne moom la ñuy sol waaye lu ñuy làmbaaye mooy léegi boobaa euh, rideau yi da ciy dugg hmm? li nga xamante ne loolu lépp moo xam rideau yi nga xam ne wala darab wala mbalaan yi nga xam ne moom la ñuy sàngoo yooyu yëpp day dugg ci mbir mi waaw kon nag loolu la wa ghayri daalika ak yeneen yu dul yi nga xamante ne nit ñi dañuy jël di ci représenté ay nit wala ay loo xam ne luy dund animal la walla yu mel noonu daa am ruux mu ne nag ah mu ne aw wa ghayri daal wa tahriimi ak xaram gu mu xaram ba buntu bii dama koo samp ngir wan tamit xaraam gu mu xaraam ittixaadi suura mooy ñëw euh, xam nga xajar bu le aw xajarin ma a nekk kon ngandum roche voilà boo xam ne ci àll bi noonu la nekk benn kii gaa yi ñëw daal di fay dessiner ay personnage <laughs> comme boo demee daal l'Amérique euh, xaw ma Arizona la nekk xaw ma foofu gaa yi dessiner xar kanamu ay président yu bari ci ay xeer yett ko ci comme yu mel noonu aw xajarin hmm? wa tahrim xaalis suura ak buntu bi ba léegi de xaraamal gis nga ni mu guddee dama koo samp ngir wane xaraam gu mu xaram nekku fi sax naan ay ay karaahiyaat non xaram moom daa jël moom daa jàpp moom daa bokk ci ñi nga xam ne dañu ne loolu li dafa xaram waaw wa tahrim ittixaasi suura ak xaram gu mu xaram di jàpp di defar ay image fii ha'itin ci ab mur voilà waaw mur moo xam mur bu man di doon nag waaw place publique ñu ñëw daal di ñëw ne voilà ça c'est aux artistes ñu ñëw di dessiner ay nit wala ay gone yuy fo wala yu mel noonu wala di wane yooyu noonu loolu lépp lay wax voilà aw xaa'itin wa saqfin ak ab toit comme ni ngay duggu boo duggee li nga xam ne mooy ci église yi wala yenn yi nga xamante ne nii nee na ñoom ils sont raffinés waaye këru ñoomun Louis quatorze fële ca Versailles ak yi nga xamante ne même ci yenn këru ñenn ñi rek nga xam ne nee nañu moom dañoo am alal daal di dessiner ay mbir ci mur yi voilà boo demee euh, ci église yi boo duggee boo gisee al Vatican ci Vatican yooyu ak église yi rek boo duggee nga gis fresque yi ñuy def waaw dessiné ay nit ne dañuy représenter Seydina Isa wal iyaazu billah ak apôtres yi ñi nga xam ne ñooy ñi ko gëmoon léegi nag ñu toog table des apôtres ñu ne lii bu garaaw la ndax Leonardo da Vinci di da Vinci moom moo ko def voilà yu mel noonu ak keneen yu keneen def waaw wala nga dem ci musée yi ah li ngay gis ci musée yi. ñu daal di tabax euh, woo ñoo xam ne nee nañ ay artistes aborigènes lañ ñoo xamante ne nii ñu ñu ñu man dessin la ñu ñëwee ñu leen di dessiner loo ay ay ay ay waaja kangourou ah, yoo xamante ne ñoom moom lañ xam ci Australie defal ñu ko ñun ci suñu musée bii ci Dakar indi koo xam ne moom dañ koo affrété lépp fayal ko lépp ngir mu ñëw def fi ay weer walla ay fan ngir bu ci nekk lépp nag si à à la koy defee dessin yooyu ñuy def ci kaw. gaa yi dugg ci biir di contempler di émerveillé wu yooyu la lay wax ak tamit boo bu même bu dul musée du yooyu këru jaam sa kër nga ñëw dessiner euh, ci kaw mur yi ci mur yi ak tamit li nga xamante ne mooy ci kaw toit yi mu ne wa citrine moo xam wala mu nekk ab rideau moom la ñuy wax lii loo xam da nga koy suturaale kër gi wala néeg bi wala fenêtre bi ba ñi ca duñ ko gis wala yow nga def ko ngir rafetal wala boog mur yi comme ni ngay kiiwee kat ay rideau ci mur yi même bu dee ne du côté boo xam ne am na fenêtre voilà nga def ko mur yoo xamante ne nag rideau ya nga fa wékk mooy dañoo am li nga xamante ne ay dessin yoo xam ne ay représenté ay nit ak yu mel ne mu ne xaraam gu mu xaraam lool wasaw bin moo xam ab yére xam nga waxoon na ko fële mooy tax tahrimi taswir non seulement parce que partie bu njëkk bi mooy ki nga xam ne moo koy def voilà mooy le dessinateur ki naan l'artiste ki nga xam ne mooy yàqkat bi la sculpteur yu mel noonu nga xam ne mooy sculpter affaire bi moo xam ci bois la koy defe wala ci bronze wala ci kii mais yii muy wax xam nga ne bu la nee ci ci ci rido rido moom du la da ngay jël ab bant di ko def ci rideau bi mooy loolu dessin lay ne moo tax mu ne xaraama taswiir yi mooy di ko def alxayawaan yi lépp loo xam ne ndundit la lu am ruux fii bisaatin bu njëkk bi nañ jëlaat tuuti ci tapi aw xajarin wala aw xeer aw saw bin wala yére aw dirhamin wala piyeesu xaalis aw dinaarin wala piyeesu wor aw mixaddatin wala li nga xamante ni mooy ñegenaay aw wisaadatin ak li nga xamante ne nii moom la ñuy moom la ñuy sukkandikoo ay coussin ay pouf ay ñoomoon ñoo ñëlee léegi wa gayri daalika ak yeneen yu dul yi léegi nag loolu mooy côté ki koy def taswiiri mooy yow xaraam bu mu xaraam yow nga taxaw di def yooyu waaye wa tahrimi ak xaraam buntu bi day leeral ne lu kiy def kese de mais ki ñu koy defal nga ñëw jënd benn tableau ne nga tableau daar la parce que daal lii daal ab Picasso la boo xamante ne am na ñu ci dessiné c'est la même chose ah yooyu lay waxaat ah. parce que Imaamu Nawawi moom di comme niñ koy gisee ci biir masala yi boo gisee lii rek mooy moom daa jàpp ne mbir yi c'est pas ay yu am jëmm te bañ lay wax hadith waxoon na ne kanta ñi nga xamante ne ñoo naan affaire yi foog mu am takkandeer loolu qawlun baatil <laughs> moom loolu ko ko xew <laughs> non loolu moom lool moom wax ju neena googu moom bu ko fi kenn jàpp quoi <laughs> même bu dee ne lool loolu mooy moom ni mu ko gisee ne am na ñoo xam ne yi dinañ gis daal ci masala yi ñoom loolu lañ jàpp ci borom xam-xam yi rahmatullah leen kon wa tahrim ittixaal yi non seulement dañoo xaraamal ki koy def mais ki koy jënd ak ki nga xam ne moom lañ koy defal wala le sculpteur wala le dessinateur mu ñëw ci muram mu ñu ko koy defalal wala li nga xamante ne nii léegi kooku tamit mooy nga dem jëndi ko loo xam ne def nañ ko ci ba pare rideau boo xamante ne ay représentation nit la loolu nag ku baax ak ku ñàkk baax a jéem non ñoom buñ la waxee lii ça ne veut pas dire man ab sëriñ lañ def ci photo bi ça veut dire que man loolu baax na sol ngandum yére parce que c'est le journée dédiée à sëriñ diw boo xam ne yëpp ay photos ay ay ay dessin wam lañ ci def ay photos loolu la lay wax ne la loolu lañ la ne daa xaram nga la yow nga koy ut ak ka koy def loolu la loolu la <laughs> wa tahrim ak xaraamu di jàppe asurati mooy yow ngay jàppe di ut noo xam da koy jënd wala da koy defar defarlu wala noo ko mën a amee wala dañ la ko may nga koy jël yi xaayitin ci miir wasaqfin wala toa wa sitrin wala li nga xam ne mooy ab rido wala loo xam ne moom ngay sutur la woo wa imamatin waaye fa ak kaala kaala goo xam ne waa ji moom kaala gi daa am lu ñu ci dessiné moo xam aw fas lañ ci dessiné wala am njamala wala yu mel noonu wala boom ñu dessiné ci nit loolu la ne loolu yëpp ak ku man di doon loolu dafa xaram wasaw bin ak yére nga solu yére comme liñ doon wax sànq parce que manifestation diw la wala journée déjee à diw wala sëriñ diw wala boog ki nga xam ne moo siiw diw léegi yow nga jël loole daal di koy ñu dessiné ay turam nag ay ay kiiwam euh, moom euh, walla ay photom ñu daal ko ci floqué euh, flaqué la ñuy wax hmm? flaqué xaw ma <laughs> waaw daal ko ci flaqué bu dul loolu rek ngeen génne ma je retire <laughs> bu dul loolu rek man retiré naa kàddu googu wala muy flaqué foog naa ay daal yéena ma gën a xam tubaab yu leer waaw mooy daal bu dee ki nga xam ne maa ngi mooma yem nag mooy rek jël ki nga xam ne moom ngay jël daal di ko ciy def ci sa yére voilà mooy taf ko ci ba nga xam ne du deñ voilà loolu loolu noonu mooy loolu nag la ne waaw loolu la daal la nag loolu lépp dafa xaram voilà <laughs> waaw <laughs> fay yaa nga ne ah déet xaaral rek <laughs> yow kay xaaral rek ah hmm? waaw <laughs> léegi daal mu ngi noonu waaw léegi daal mu ne wa imamatin wa sawbin kon ab yére wa nahwiha yu mel noonu wal amri buntu bi it non seulement bi mu wonee bi ma ko sampee di ko indi xadiis yoo xam ne day wan ne loolu dafa xaram di ko def ak ku koy ut ak ku koy deflu ah léegi nag dafa mu des leneen waaw mooy wal amri ak digle bi nga xam ne ah Euh, euh, euh, moom lañ digal ah bi itlaafi la sharia diglal nag ñu effacer dindi yàq as-suura lépp loo xam ne ci yi am na ci muy image loo xam ne am na ci yi kon gis nga hmm, al imaam an-Nawawi rahimahullah lii lépp la tuddee bun suñu bunt bi léegi nag bon indiwu fi nag li nga xamante ne nii mooy euh, ay aaya xadiis yi la ñëw rek dugg directement waaw commencé ko xadiis mille six cent soixante-dix-huit jeexalee ko li nga xam ne mooy xadiis bi nga xam ne mooy mille six cent quatre-vingt-sept léegi ñu am ñaata xadiis hmm? non da ngay compter ñu dem mille six cent soixante-dix-huit soixante-dix-neuf 80 81 82 83 84 85 86 87 10 hadis la hmm? voilà parce que inclus la moo tax léegi nag fii dina fi indi hadis bi nga xam ne moom lañ la doon wax sànq hadis Sayyidatu Aisha boobu radiyallahu anha moo tax comme que dañoo digg woon ci hadis boobu ne bu ñëwee fii dañ koy wax nañuy bàyyi ba bii di ñëw hadis bii bi muy njëkk indi du moom bi ci tegu la ñu def ci nag masala yi nga xam ne moo jëm ci lii parce que xadiis yi ñooy ndayu xadiis yi wax ci bunt bi comme niñ la ko waxe woon foofu euh, léegi bu boobaa insha allah mooy dañuy bàyyi kon bii di ñëw bii nii dañuy gis bu njëkk bi mais duñu dugg ci masala yi noonu quoi dañuy def taxriij bi ak yenn yi ñuy wax tuuti après li ci des ñu bàyyi ko xadiis Sayyidatu Aïsha bi nga xam ne boobu bu ñëwaatee ndax loolu mooy gën a approprié bu ko defee ku déglu woon bële six cent cinquante bañ ko gisee foofu fi ñu la ko fàttali sànq ñu ne ko woon dina ñëw fële léegi moom mooy xadis boobu lay xaaraat ne ko woon dina ñëw xadis mille sept cent soixante dix neuf bu ñëwee mille sept cent soixante dix neuf ñu ne ko bon gisoon nañ ko ci xadis bi ko jiitu woon lool moo man na faussé affaire voilà moo pour yombal quoi ak tamit bon plus de cohérence boo tax masala yi dañ koy bàyyi foofu bu boobaa nag nii lay demee insha allah mooy. li nga xamante ne moom lañ digge woon foofu yëpp la ñuy wax insha allah waxoon nañ la ñi nga xam ne ñoom lañu gis ñu gën ci développé euh, ci ñi nga xamante ne mooy taxaw nañ ci bu baax te ñu gis leen mooy al imaam al hafiz Abdul Bar al Andalusi imaam al hafiz Hajar wax na ci ne da cee wax ci bërëb yu bari comme que hadith yi imaamul Buxaari comme ni ñu koy gisee daa nekk ci bërëb yu bari quoi lu koy indi surtout bunt yi nga xamante ne moom da koo teg imaamul yi daal di leen rangale. waaw ragal leen pour wan wax ci wàll li nga xam ne moo jëm ci image yii voilà ndax imaamul Buxaari rahimahullahu taala euh, fi nga xam ne foofu la njëkk a tàmbalee xadiis yi jëm ci wàll wii mooy fi nga xamante ne bunt bi mu def euh, moom ci kitaabul libaas foofu la commencé bunt yi fii la ci kitaabul libaas baabul hmm, mooy bi mu paree ci baabul mustawshima bi mu paree lool buntu bi mu teg mooy baabu tasawir buntu bi nga xam ne mooy wax ci wàllu image yi waaw après mu teg ci baabu adabil musawwiri musawwirina yawmal qiyaama buntu bi wax mbugalu ñi nga xam ne ñooy def dessin yooyu wala boog sculpteur yooyu ñooy yatt yooyee desu taxawaay ba après mu daal di ciy teg baabu naqdi suwar buntu bi nga xam ne mooy wax dindi guñ war a dindi ba mu set wecc képp koo xam ne trouvé nga yu mel nii te nga man koo dindi te nga mooy ci ah, ndax ah, day bokk ci dindi munkar boo ko gisee bu dee ne conséquence la du gën a graw voilà mu de baabu naqdi su suura kon ba pare baabu maa wutiya min tasawir li nga xam ne dañ koy joggi ci yi nga xamante ni ay tasawir lañ ay ima ay image lañ léegi ginnaaw loolu mu daal di teg baabu man kariha al qu'uda ala suura buntu ki nga xamante ne nii Abdullah bañ na di toog ci li nga xamante ni nii mooy ci image yooyee suura yooyee voilà après mu def baabu karahati salaati fi tasawir voilà buntu bii wax e, sib bu sib di julli foo xamante ni nii daa am ay dessin wala daa am ay image wala yoo xamante ne yu ñu représenté la yooyu nag wax naa la borom xam-xam yi selon ku nekk ni nga jàpp mbir ci ngay waxe wax naa ne euh, euh, euh, que ni loolu loolu la quoi voilà que ni mais sauf que imaam al al-Hafiz al-Bukhari yam pëndi loolu dana ci rido la woon te rido moom pour nga ne rido moo la imaam an doon wax ne loolu qawlun baatil képp koo xam ne nee na yooyu noonu yeneen tubaab yi doon bañ daa amoon kii. Euh. takkadeer loolu wax ju neen la parce que yonent Sayyidatu Aisha comme hadis bi ñu war a gis bii di ñëw te ñu gisoon ko six cent cinquante dane ci rideau bi la woon waaw rideau bi la woon moo tax boroom xam-xam ne gis nga hadis boobu benn hadis kese la woon c'est le même hadis moo ñëw ci terme yu bari voilà moo ñëw ci terme yu bari parce que loolu xawul ñetti yoon fawul ñaari yoon kene Sayyidatu Aisha daa defoon sa rideau yonent saa sallam ñëw kontaanu ci xotti ko xalaatu Sayyidatu Aisha ginnaaw bi yeneen saa sam defee loolu beneen yoon mu ñëwaat di utaata brudo di defaat loolu voilà kon loolu borom ñenn borom xam-xam ni ne même hadis bi la kon lépp loo dégg lu la xaw a jaaxal ci yeneen yi mooy yëpp benn la voilà imaamu Nawawi imaam al-Hafiz Ibn Hajar non al imaam al kii al-Hafiz al-Bukhari indi baabu karaahati salaati fi tasawir ak ba ginnaaw loolu mu def baabu laa tadxulul malaa'ikatu baytan fiihi suura buntu que ne yi duñ duggu kër wala néeg boo xamante ni daa am ab image ak baabu man lam yadxul baytan fiihi suura mu teg ci buntu euh, ki nga xamante man ka nga xam ne lam yadxul du dugg baytan néeg wala ab kër boo xam ne fii suura daa am ab image wala ab repré luñ fa représenté après baabu man la'anal musawwir mu indi buntu ki nga xamante ne nii mooy laana dafa rëbb al musawwir ki nga xamante ne mooy. defar ay image euh, mooy moom la imaam Nawawi doo wax baabu tahrimi taswir mooy yow nga koy def loolu dañ la ko xaraamal après bi mu ëndee bopp mu ne baabu man sawwara suratan kullifa yawmal qiyaamati an yanfukha fiha ruuhu wa laysa bi naafikh waaw waaw mu ne <laughs> mu ne buntu képp koo xamante ne nii defar nga benn ci image yooyu yawmal qiyaam de dees na la gàlla waaw dees na la togg jëf waaw dees na la tollu jëf togg togg euh, tëree ci euh, dees na la euh, nokkati dinañ la togg jëf ne la defal waaw kulli fa dees na la chargé waaw yawmal qiyaamati ne la hëy léegi yow comme que yaa defoon lii de jëlal lii léegi nga def ki nga ëf ci ruux waaw waaw jëlal lii laa wax nga def ci ruux comme que yaa defal lool jëlal nga def ci ruux waaw te xadis bi bu muy wax noonu gisoon nañ ko tamit xadis mille cinq cent quarante-quatre boobu moom biñ ko gisee yàggu parce que xadis sayyidina mono kii bi la ibn Abbas walla radiyallahu anhuma mooy ibn man taxallama bi xulmin waaw lam yaraw kullifa bi aqdi bi an yaqida bayna sha'iratayn wala yafal waaw boobu gisoon nañ ko foofu yeneen yonent bay saasaam ne képp koo xamante ne day gis-gis lu di gént gént lu loo xam ne gisu ko ne mu nar ngir bëgg a yëkkati kotam ak foofu gaa yi di gën a dagg ci moom mu ne moo gént lii te loolu amul kooku yow yawmal qiyaamati dees na ko ne hee eh, yow eh, ñëwal dinañ la dinañ ko forcer ne ko léegi nag ëffal ci lii nga xamante ne nii moom nga defar eh, non non non dinañ ko wax mu mu mu jël ñaari tepp daal di leen ràbbale ci foofu noonu defoon na ca suuf mooy yeew leen ne wa man sawwara suratan uzziba wa kullifa an yanfuxa a ruux wa laysa binaafiq waaw ibn abbas radiyallahu anhu maa ne te muttafaqun alayhi la woon voilà képp yone saa saa képp koo xamante ne defal nga ab image yow dees na la mbugal ba pare yawmal qiyaam ñu ne léegi ëf ci ruux tey xam nga ne loolu doo ko man a def lool gisoon nañ ko chapitre deux cent soixante voilà baabu tahrimil kadhib waxoon nañ la hadith xadis boobu euh, insha allahu taala euh, war na ñëwaat xadis mille sept cent quatre-vingt-un ñun ñu ngi mille sept cent soixante-dix-huit mooy ci buntu bii voilà moo Seydou moo xadis Seydou Aïcha bi ñu la wax sànq bi ñu gisoon six cent cinquante ñoom ñaar gisoon nañ leen foofu it waxoon nañ la loolu côté suura yi fii lay ñëwee waaw kon buñ ñëwaatee walillahi alhamdu wal minna imaamul Buxaari kon mu def kon baabu bunt man sawwara suuratan kullifa yawmal qiyaamati an yanfukha fiiha ruux wa laysa binaafiq képp koo xamante ne nii da nga fee defar ab image ba yow bisub taxawaay ba dees na la yenn boroom bi dalay chargé na la léegi aywa toggula jëf na la nag ëf ci ruux te xam nga ne doo ko def foo jële ruux voilà waaw léegi nag foofu la imaamul Buxaari yi jeexale li nga xamante ne mooy bunt yi nga xam ne moom la déggee li ci wàllu inaa yi kon gis nga boo déggee rek imam al-Bukhari moom ni mu tuddee affaire yi mooy gis nga affaire yi hadith yi nga xam ne ni ñëw ci ñëw ñi nga xam ne noonu kon lay jër mi di demee voilà kon affaire bi mu ngi noonu nekk loo xamante ne lu clair a clair la léegi nag bu boobaa insha allah kon liñ doon wax sànq mooy hadith yooyu euh, bu kii bii di ñëw insha allah lañ ciy gën taxaw ah mooy euh, hadis bii di insha allah bii di ñëw quoi bu sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha bu boobaa kon dañ na la al imaam ibn Abdul Barr lañ la waxoon te ni moom la ñuy gis moom lañ la digoon ne la si al-Hafiz Hajar waaw loolu ñu wax mooy ci buntu yooyu ñu tase noonu moom ci yooyu la ko dugal quoi. moo tax kantaa imaam al-Hafiz Abdul Barr ci at daf ci wax lu am solo yaatal ci indi dalilu ku nekk côté yi waaw après di dinañ gis borom téere bi di imaam an-Nawawi nii rahimahullah am na ginnaawam la ñëw moom tamit li nga xam ne moom la wax ci at-Tamhid ci ci al bi muy sharh Sahih imaamul Muslim ndax xadiis bi ñuy bu Sayyidatu Aisha boobu euh, mu ngi fi tam imaam Muslim tamit daa defar ay moom téere la def mais ñoom imaam Nawawi utal ko ay buntu yoo xamante ne nii ñoom ñoo ko tudde noonu comme ni nga xamante ne képp koo xam ne yàgg ngaa topp sara bi xam nga loolu mooy du loo xamante ne lu la kii la moom itam ci kitaabul libaasi wa zina moom foofu tamit la indi yi nga xamante ne moom la imaamu euh, muslim danga dajale moom ci kitaab léegi nag ñoom ñii ñoo tuddee ko ay mbir voilà foofu la ndi yëpp baabu tahrimi taswiri suuratil xayawaan waaw buntu bi wax xaraamal bu ñu xaraamal di définir loo xamante ne nii dafa am jëmm dafa am euh, li nga xam ne daa am ruux bokk waaw léegi foofu dinañ gis imaamu Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'a moom nan la waxe waaye après dinañ gis comme niñ la waxoon a Cheikh Muhammad Taqi al-Usmani <laughs> parce que avec masala yooyu dafa ginnaaw boo gisee ñu yàgg ñu njëkk ñi liñ wax surtout bon ñoo imaam al-Hafiz Ibn Abdul Bar al-Imam nawawi léegi baax na tamit boroom xam-xamu jamono jii ñu nekk ñi nga xam ne liggéey nañ ci côté boobu ràññeeku ci waaw rawatina Cheikh Mouhammad Taqi al-Usmani nga xam ne euh, indien pakistanais la woon parce que bi ñuy juddu bon Inde ak Pakistan benn la woon ba 1943 la gane àddina loo ko jàggul 1943 voilà mais euh, quelques années parce que 47 après Inde ak Pakistan dañoo tas voilà bi ñu amee kii gaa yi tas moo nekkoon ñaari Pakistan Pakistan oriental ak occidental waaw mais sauf que seen diggante Inde dafa ñëwoon waaw Inde nekk continent benn Pakistan bi moom la ñuy wax Bangladesh tey voilà muy Pakistan bi nga xamante ne mooy oriental moo nekk sole moom diggante bi lépp di Inde après Pakistan gis nga fi mu nekk léegi mooy loolu lépp ñoom ñaar ñu bëgg a former dëkk muy ñu koy woowe Pakistan oriental occidental finalement bon Bangladesh daal di am ki kiiwam Euh, indépendance am voilà bengali moom nag bi nga xam ne kon loolu la après pakistanais la voilà mais euh, à sa naissance indien <laughs> la woon Inde moo doon dëkk bi mu nekk boroom xam-xam bu bu bu yéene euh, nekk xanafiyul mazhab la ci wàllu aqida voilà ci wàllu sunnati wal jamaa nekk koo xam ne ku def takmila voilà takmila téere bi nga xamante ne dafa bu am solo ci sara saxi imam muslim voilà kon loolu nag dinañ gis moom li nga xam ne moom la ci wax waaw mu ngi dund ba léegi hafizahullahu mufti la euh, tamit aw Pakistan euh, liggéey yu bari mu ngi koy def léegi te dawat yi nga xam ne yàgg na ko def voilà walillahi alhamdu wal minna hafizahullahu wa ra'ahu euh, tahta amin kon loolu insha allah dinañ gis moom li nga xam ne ci ak la li nga xam ne moom la ci wax waaw euh, euh, après euh, ñu kii après bon insha allah tamit bu jeexee insha allah dinañ xool tamit li nga xam ne ñun résumé loolu lépp li nga xam ne loolu lañ ci jàpp quoi buñ gisee ku nekk li nga wax ak li nga xam ne loolu nga jàpp ak li nga xam ne lool nga yaxal jàpp ne lii mooy li gën a dëgër te moom waxoon naa la moom surtout mi la comme que. dafa am yoo xam ne yu bees la yu xew par exemple mooy li jëm ci wàllu waaw attention parce que li jëm ci wàllu kii nag euh, photographie xam nga ñoom Imaamu Nawawi y avait pas photographie waaw loolu moom ñun ñépp ko xam <laughs> waaw waaw photographie moom bu dee lii Imaamu Nawawi ci kaw waxam yi nga xam ne moom da ngay xam ne lii kii moom waxu la loo xam ne lu am takkandeer kese la ah. parce que quand mooy yoo xam ne kii rideau ak njegeenaay njegeenaay kan moo ci dessiné loo xam ne day am takkane am nit ki lan la ciy tegee euh, kii woon la xam kon bu boobaa di ci reposé wu mu koy mu koy gêné kon xam nañ ne loolu manu la nekk loo xam ne loo am takkaneer la wala rideau bi nga xam ne moo nekk ci mur bi même bu dee rideau bi mën nga ne bon rideau bi man nañoo def loo xam ne day am day am jëmm quoi loolu loolu am na am na rideau yoo xam ne dañ leen a dañ leen a taxawal waaye dessin yañ fa def boo ko laalee da ngay gis ne dafa am corps dafa am jëmm du rek loo xam ne lu ñu defee ci kaw yére bi wala ci tissu waaye loo xam ne la mooy boo kii sax xoos man nga teggeeku lu mel noonu nga xam ne da nga koy mën a yëkkati mu am jëmm boo ko taxawalee mu am zil la am takkandeer lool lool am na rido yu mel noonu loolu mën nañu ko weddi voilà kon da ngay gis ne imaamu Nawawi quand même bu dee ci moom ni ñu waxe nii dangay gis ne loolu moom daa en tout yi ñuy wax mooy image yi ñu xam yi nga xam ne ci rido yeeg ci njëgënaay yeeg. yooyu moom day wan ne surtout yi day wan ne loolu moom waxul lu am lu am koor moom <laughs> waaw léegi loolu est léegi bu boobaa nga xam ne lool nit ñi dañ ko doon def seen loxo hmm? waaw d'accord artisanalement maa léegi euh, yi nga xamante ni nii nag photographie comme nit hmm? nga xam ne waa ji day jël euh, appareil moo xam téléphone am la comme léegi smartphone yi tout tout le monde y a est photographe Abdullah ñii di selfie seen bopp di photo seen bopp di dugal ci réseau yi waaw ñee di photo ñeneen di leen ko yónnee wala xew bu am gaa yi photo nangam ak nangam loolu moom moo ci gën a développé ci côté boobu voilà après parce day def buntu voilà léegi lan mooy àttee nag suñu photographie yi nga xam ne nga xam ne chamsi yo ko wax mooy yi nga xam ne <coughs> alhamdulilah moom lañ xam loolu tamit daa nekk loo xam ne lu jar a bàyyi xel la après mu des beneen affaire muy léegi bu dee dañu wax ci wàllu photographie léegi am na leneen lu jege mooy film yi <clears throat> ak yi nga xam ne mooy dox ci télé bi ay vidéo ay image la ak yi nga xamante ne en direct comme ñu journaliste boo xam ne dañ koy jël en direct wala day interviewer nit en direct Al Jazeera yu mel noonu wala chaîne YouTube yeeg yooyu wala nit ki def toog di jàngal alxuraan wala di kii en direct ñu di ko suivre yu mel noonu mais image yooyu nag ah waaw yaa ngi wax <laughs> fay ma aat ngay bëgg kii <laughs> man ma oh, man kay damay nettali waxu boroom xam-xam yi seen biir seen wuteeg yooyu mais fan laa ko tere ah, <laughs> nettali la wax li nga xamante ne ak après li nga xam ne ñun en tout cas loolu lañ jàpp ne moo gën a dëgër wala ilmu rek inda allah ça ne veut pas dire que euh, loolu liñ jàpp ne lii moo gën a dëgër comme boroom xam-xam yi ñuy gis après nga gis ni ñu ci wutee wute yi euh, manoo xëy ne léegi keneen kii lu tax muy am position bi daa war bàyyi li muy xalaat bi xalaat li ma xalaat non voilà alxilaafu moo taraade voilà ay boroom xam-xam la ku nekk ak li nga xam ne moom la la yàlla wan sa sa boroom waaw loo xam ne bañ a ñaaw njort ci ne jàpp ne walla ku xalaatawul ni ma xalaat ça veut dire moom war nañ koo seetaat lu tax ñu koy seetaat non rafetal njort ci yow jëlal li nga tamit euh, nga bañ a nekk daal eh, ñi nga xamante ne dañuy jàpp ne walla ñi nga xam ne nag ñoo jàpp loolu jàpp ne walla yooyu c'est retard voilà que ñi nga xam ne dañoo jàpp euh, à la lettre ni yenn xadiis di waxe que ne image ci boppam daa xaram lépp ci yem ñu photo laaj ñu kii nga bañ a ñëw tamit ba ñoom du ñu photo wook yu mel noonu nga bañ a nekk na di leen tuumaal ak ñii vraiment xamuñ ban monde lañ nekk ñii nangam déedéet bu boobaa nag yaa ngi toog yow tamit waaye tamit ki nga xam ne daa jàpp ne loolu yi daa xaram bu mu jàpp ñeneen ñi jàpp ne loolu da newu ci nga ñëw di leen wax tamit yoo xamante ne ah waroo ko wax voilà kon loolu nañ ci bàyyi xel wallahu ta'ala a'lam kon nag ci kaw noonu insha allah kon bon finalement hadith ibn Umar lañ koy bàyyi bii di ñëw ñu boole ko bu sayyidatu Aisha bi ko bu sayyidatu Aisha radiyallahu anha hadith am boobu du ñu def taxrib bi voilà parce que defoon nañ ko hadith six cent cinquante bu ñuy gis hadith sayyidna ibn Umar la ñuy gis mooy premier hadith bi mille six cent soixante-dix-huit teg ci hadith sayyidatu Aisha boole leen waaw amaana sax ñu tegaale ci euh, waaw nañ ci teg nañ ci teg yi ci tegu rek waaw <laughs> waaw nañ ci teg bu Ibn Abbas parce que ñaar Ibn Abbas ñooy ñëw après mooy kon xam nga ni ñuy def mooy bii di ñëw insha Allah dañuy jël xadiis premier bi mille six cent soixante-dix-huit boole ko mille six cent soixante-dix-neuf mooy mille six cent soixante-dix-huit mooy xadiis Abdullah ibn teg ci mais damay ragal boobaa taxrij bi gudd mais wala ñu def noonu rek après teg ci xadiis bi ci tegu parce que Sayyidatu Aisha bi du ñu def taxrib insha allah mais bi ci teguwaat mille six cent euh, mille six cent quatre-vingt dañuy def taxrib bi bu naa Abbas beneen bi ci tegu mille sept cent quatre-vingt-quatre yi xadiisu ba léegi naa Abbas boobu euh, kenn du ko du ñu def taxrib bi parce gisoon nañu ko xadiis mille cinq cent quarante-quatre après nag yecca des ay ma ay ay ay euh, dañoo ëpp yii ñëw après xadiisu Ibn Mas'ud yi Abu Talha beneen xadiis ibnu Umar radiyallahu anhu wool bu wooya bu nekk ñu jël ko benn benn ak sayyidatu Aysa ba na muy jeexe ku nekk ñu jël ko benn benn bon après nag masala yi nga xam ne jot nañ ko gis ci àtte yi nag dañ naan loolu gisoon nañ ko ci xadiis yi wax li nga xam ne particularité bi mu am euh, kese ak lëkkaaleem ak suñu bunt insha allah foog naa loolu mooy gën kon bii di ñëw dañuy boole ñeenti xadiis yi la nga xam ne premier partie bi amaana buñ defee taxriiju xadiis ibnu Umar bi limaale bu Sayyidatu Aisha bi ak beneen bi Ibn Abbas bi def taxrijam limaale beneen bi loolu mu nekk premier li jëm ci wàllu tax taxrij bi nga xam ne après li ci def lépp nag mu jëlal ñu trente minutes wala vingt cinq minutes bu ko defee ñu dagg fiche fichier boobu ñu bàyyi ko moom kese nga xam ne taxrij kese la léegi nag masala yi kese nag mooy yi ci def soit mu nekk bon benn jotaay moom góob benn kii boobu nu mu tudd moom ci ay trente minutes non dina ko ëpp insha allah euh, soit mu nekk ñaar wala ñett wala yu mel noonu. Hmm? wallahu taala alam kon dañuy yem ni insha allah ci mbëmbëstal mi ci suñu bunt bi euh, bii di ñëw insha allah ñu daal di ciy dugg insha allahu taala wallahu alam